agsi woon nañ fi nga xam ne ci la ñaari kuréel yi daje gisoon nañ mubaaraza gi muy euh, daje gi nga xam ne moom la Utba ibn Rabi'a Shayba ak doomu Utba al-Walid daje woon ak Seydina Hamza Seydina Ubayda ibn al-Harith ak Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum ci loo kooraakoor boobu euh, yonent bi ki e, suñu boroom def ñetti yéefér yépp di Utba Shayba ak al ñoom ñépp ñu rey leen Ubayda ibn al-Harith radiyallahu anhu ibn di am ay blessure grave ginnaaw loolu gisoon nañu ci jotaay bii weesu discours wax ji yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon yeneen saxaabaam yi ne leen am na ci waa banu Hashim ak <clears throat> waa Quraysh ñeneen ñu bokkul ci waa banu Hashim ñoo xam ne dañoo génn waaye du lu leen neex waaye dañ leen a forcer kon nag mu ne woon ñooñu ku dajeek ñoom bu leen leen rey euh, tuddoon tamit ne bu ku dajeek Abal Baxtari ibn Hisham ibn al-Mughira ibn al-Asad bu ko kenn rey ndax moom dañ koo forcer gisoon nañ li tax mu waxoon loolu gisoon nañ tamit quelque enseignements yu yu ñu jële ci loolu foofu lañu yemoon fa lañ jeexale woon ak gisoon nañ li euh, Abu Hudhayfa waxoon it loolu gisoon nañ ko ak rëccoom gi mu rëccu ak euh, tiitam gëm amoon ba suñu boroom ginnaaw gi mu may ko mu am shahaada ci yow yawmul yamaama kon tey ñu war a continuer insha allahu taala kon décor baa ngoog ñett dee na ci Quraysh muy kooraakoor bi waaye mooy ci kooraakoor bi mais am na ku njëkkoon a dee muy al aswad ibn abdil asad al maxzumi ar rajul sharis sayyi'ul moom al aswad ibn abdil asad gis nañ ne moom lañ njëkkoon a rey sax bimu ne maa ngi wat ci yàlla jël naa pacte ci yàlla ne dinaa naan ci seen mbalka mi wala ma buum ko dina wala ma ma buum ko wala euh, ñu rey ma far ñu rey ko Seydina Hamza daal di koy rey keroog nag bi nga xamante ne kon kooraakoor bi lañ jot a gis ñu war a tàmbali tey kon ci roofaloo bi imaam ibn Saad di ñu wax ki nga xamante ne nii di ñu nettali ki nga xam ne keroog moom la njëkk a faat ci jullit ñi muy début xeex bi imaam ibn Saad mu ne bi nga xam ne ci la jullit ñi taxaw noonu kuréelu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam wax li muy wax ba pare mu ne wa jaa Umayr ibn Wahb fa naawasha al muslimiina fa sabata al muslimuuna ala haqqihim walam yazulu mu ne moom seydina muhammad ibn saadin radiyallahu rahmatullah alayhi wa an abi mu ne ci la umayr ibn wahb bokk ci kuffaaru quraysh ñu fekk jullit ñi taxaw ginnaaw bi ñu leen rayalee kat yi ñu leen rayal ñoom waa qurayshin mu ne ci la umayr ibn wahb daal di ñëwee fa naawashal muslimiina muy provoquer jullit ñi nag ñëw ba jege leen ngir provoquer leen ngir ñu ñu ñu ñu seen sàppe bi leen yonent bi sàppe woon ñu daal dindi ñu daal di euh, indi benn camoufle seen biir pour jax-jaxal leen ba ba ñu tas fa sabatal muslimuuna ala xaqihim jullit ñi daal di yem seen place waaye dëgër bougé wuñu walam yazulu ta sa mooy dañuñu di nekk fi ñu taxawoon mu ne wa shadd alayhim amir ibn al-Hadrami amir amir ibn al mi nga xam ne Quraysh nee na moom lañ jël fil revanche bi nga xam ne ci la leen seenu njëgg mu ne moom fa kaana awwala man xaraja min al-muslimiina mihja'un akbar mu ne keroog ki nga xam ne moo njëkk mooy Mihja bokkoon ci jullit ñi Mawla Omar ibn al-Khattab nekkoon Seydina Omar ibn al moo nekkoon njaatigéem radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma moom mu ngi tuddoon Mihja'un al-Akkiyu looloo doon turam Mih Mih Mihja'un al-Akkiyu looloo doon turam moo doon Mihja al-Akkiyu mawla Umar ibn al-Khattab imaam Ibn Saadin radiyallahu ta'ala rahmatullahi alayhi mu ne moom turam kon kooku moo doon Mihja la tuddoon ibn Aish di doomu ku ñuy wax Aish ibn Arif Aish di doomi ku ñuy wax Arif moom Mihja moomu nekkoon mawla Umar ibn al-Khattab niñ ko waxe léegi Seydina Umar moo ne woon njaatigéem bi mu génnee nag faqatalahu Aamir ibn al-Hadrami Aamir daal di koy rey moom lañ njëkk rey moom Mihja moomu ci jullit ñi comme na ko noonu imaam Ibn Isxaaq rahmatullah alayhi tamit daal dina koy solo imaam ibn isxaaq wax ne wa raxmatullah alayhima mu ne wa qad rumiya mihjaun mawla umar ibn al-xattaab bi sahmin fa qutil fa kaana awwala qatilin min al-muslimiin imaam ibn isxaaq ne keroog ki ñu njëkk a rey comme ni imaam niñ gisee ci riwaaya imaam ibn sa'd bi mu ne waqad rumiya sànni woon nañ sànni nañ bi xeex bi tàmbalee ab xeej eh, ki nga xamante ne nii mooy Mihjan nekkoon mawlaa di Umar ibn al-Khattab bi sahmin benn xeej lañ ko sànni fa qutil ñu daal di koy rey imaam ibn Isxaaq ne moom fa kaana awwala man qutil mooy ki nga xam ne moom lañ njëkkoon a rey mawlaa allahu akbar lam yakun min saadatil qawm bokkul woon ci ñi nga xam ne ñoom mooy boroom tur yu siiw yi ci biir jullit ñi déedéet mais l'essentiel pour ñoom moo doon man fu ñu ma placé baax na ak sama classe sociale fu nekk garaawul waaye nag bu liggéeyal yàlla jotee yooyu yépp ñépp fàtte li nga doon xoolal rek ki njëkk a am dara yaay shahid ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci xeex bokkul woon ci ñi nga xamante ni mooy saadatul qawm shurafaa yi bokk ci woon lam yakun min usrati bani haashimin bokkul woon ci li nga xamante ne mooy famille waa banu haashim waaye euh, bokkul woon lam yakun min bani Taym tayit bokkul woon min bani Adiyin mu nekk clan yu mag yooyu ci Quraysh déedéet bokk ci woon waaye mawla Umar ibn al akbar kon kooku mooy njëkk shahid ànd ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam muy Mihja al-Akki Allahu akbar wa mawla dafa bokkoon ñi nga xam ne ñoom dañoo leen a yoraloon seeni mbir Seydina Omar ibn al-Khattab moo nekkoon sangam moo tax l'islam foo man di nekk l'essentiel du li nga doon ay kii fii la bokk ci baa classe bi la géwél la géer la loolu l'islam xamul yooyu ah inna akramakum inda allahi atqaakum ki gën ragal yàlla ki gën tedd fa kanamu borom bi subhaanahu wa mooy ki leen gën ragal yàlla la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bi taqwa amul ngëneel amul maa la gën koo xam ne arab la bu mu mën a wax koo xam ne du arab dul ci ragal yàlla ragal yàlla kese kese kese kese kese nga mën a góndee nit bu dul loolu amoo loo ko góndee bu dee moo lu ko ëppale loo ko ëpp alal loo ko ëpp làmmeñ loo ko ëpp mooy nekk ci télé yor média yeeg rajo yi di wax di pomper waaye ma ne kooku moo la gën fa yàlla hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun est-ce que ñi xam ak ñi xamuñ bokk nañ déedéet moo tax xam-xam lépp lu jëm ci wàllu diini xam-xam même affaire àddina sax lu ci bari aajowul ci yow askan rawatina li fi diine moom amul lool ñun ñépp yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy suñu bàyyi yàlla na nag la loolu dëggu ci ñun nekk na koo pare mais nañ ko incarner moom ci boppam mu nangu ne kii de bokk na ci sama doom yi nga xam ne moo ñoo ma gënal boobu nag moom moo féete kaw nag moom boobu nag moom la ñuy ñaan ko waa yal nañu ko yàlla defal amin kon mawlaa la woon man damay dóor a ñëw ci daara ji liir sax manuma ko garaawul bul bul jàpp ne bul wàcce sa bopp ci ci sens bi dans le sens que ne kon man manumaa àgg ci yàlla manumaa dépasser manumaa am xam-xam déedéet yàlla li muy joxe xoolu ci askan xoolal ci njëkk a nekk shahid ànd ak yonent bi alayhi salaatu bokkul ci ñi nga xam ni ñoom li ñuy tudd amaana sax ñu bari tey lañ koy dóor a dégg Mihja al-Akki radiyallahu ta'ala anhu wa arda ñu bari njortu naa ne tey lañuy dóoru dégg Mihja ibn Aish ibn Arif mawla Umar ibn al-Khattab imaam ibn Isxaaq nee na fa kaana awwala qatilin min al-muslimiin mooy ki ñu njëkk a rey keroog Badr ci jullit ñi Seydina Mihja radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa annaa bihi wa ja'ala a'aaliya al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu ginnaaw seydina mihja radiyallahu taala anhu wa ardaah keneen ci nga xam ne moom la njëkk rey ci jullit ñi bi xar bi xare bi waaj tàmbali imaam ibn isxaaq ne diñu wax kooku mooy kan mun ne summa rumiya xaarisatu ibnu suraqata axadu bani adiy bni najjaar wa huwa yashrabu min alxawd bi sahmin fa asaaba nahra fa qutil mu ne moom imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi mu ne ginnaaw bi nga xam ne kon ci lañu rey seydina mihja al akkiyu radiyallahu taala mu ne keneen ki nga xam ne moom la njëkk rey ginnaaw Mihjan ci jullit yi muy deuxième bi moo doon Suraaqa Xaarisa ibn Suraaqa radiyallahu taala wa ardaah moom gisaguñu woon tarjamaam mu ngi tuddoon xaarisatu ibnu suraqata ibnil xaaris ibn adiy ibn malik ibn adiy ibn aamir ibn ghanm ibn adiy ibn najjaar al ansaariyu najjaari looloo doon turam mooy xaarisa di doomu ku ñuy wax suraaqa suraaqa boobu di doome ku ñuy wax xaaris alxaaris di doomi adiy adiy di doomi ku ñuy wax maalik maalik boobu di doomi ku ñuy wax adiy adiy boobu di doomi amir ibn ghanmin muy dem ba ci àgg ci an najjaar bokkoon ci koju lamsaar ci waa banu najjaar moom xaarisa bi ibn suraaqa yaayam mu ngi tuddoon ar rubayyu bintu nadr nekkoon bàjjanu seydina anas ibn malikin radiyallahu taala anhu wa arda seydina xaarisa yaayam sëru bàyyi seydina anas la woon ndax anas seydina anas radiyallahu anhu mu ngi tudd moom anas ibn malik ibn nadr ibn damdam bokk ci waa alxazrajil ansaar yi moom seydina anas radiyallahu anhu xaadimu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam xaarisa bii nag ibnu suraaqa yaayam ar rubayya bintu nadr nga gis ne kon bàyyi Anas ibn imaam Anas mu ngi tuddoon Malik di doomi ku ñuy wax an-Nadr an-Nadr boobu nag moo jur ar-Rubayyi' mi nga xam ne moo jur Haarisa bii ci wàllu yaayam kon noonu la bokke woon ak Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa kon fekke na Badrin ghazwatu Badrin moom Haarisa kon ni nga xam ne noonu la imaam Ahmad ibn Hanbal solo ak imaam at-Tabarani ñoom ñépp ñu solo jële ci yoonu Hammaad ibn Salama moom Seydina Hammaad ibn Salama mu jële ko ci Thaabit ibn Aslam al-Bunaani raxmatullaahi al-jamii' mu jële ko an Anas mu jële ko ci Seydina Anas ibn Maalik radiyallahu taala anhu na ko noon imaam al buxaari raxmatullah alayhi soloona moom imaam annasaa'i raxmatullah alayhima ba léegi jële ci seydina anas waaye ci càllale bu wuteeg biñ la tuddaloon bu ñoom imaam ahmad ak imaam altabaraani boobu raxmatullah alal jamii na ko noonu imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi di abu isa muhammad ibn isa ibn sawratan at-Tirmidhi moom it daal dina koy solo mu jaar ci yoonu Qataada mu jële ci seydina anas ñoom ñépp ñu daldi di dëppoo këne moom seydina xaarisa fekke na li nga xam ne mooy ghazwatu badrin imaam ibn isxaaq rahmatullahi alayhi laata ñuy ñëw ci riwaaya imaam al buxaari raxmatullaahi alayhi mu ne moom imaam ibn isxaaq ginnaaw bi nga bi mu ne ki ñu njëkkaray keroog ci jullit ñi ci ghazwatu badrin mooy mijjaun mawla umar ibn al ne mijja moom lañ njëkkaray dañ koo sànni benn xeej lañ ko sànni daal di koy rey laata bi roofaloo bi waaj a tàmbali mu ne ki nga xam ne moo ci tegu mu ne summa rum summa rumiya ba'dahu xaarisatu ibnu suraaqa keneen ki ci tegu koo xam ne sànni nañ ko benn xeej mooy xaarisa di doomi suraaqa ahadu bani adiy ibn najjaar bokk ci waa bani ibn najjaar te moom biñ koy rey bi ko xeej boobu di dal wa huwa yashrabu min al hawd mu ngi doon naan ci li nga xam ne mooy euh, ci mbalkam yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bi ñu defaroon ngir man bi ci naan durant xeex bi fatt yeneen teen yi bu ko defee kuffaaru Quraysh ni duñu jot ci ndox mi bi ko xeej bi dalee nag asaaba nahrahu baat bi la dal baat bi ci baat bi ci put gi la la ko la ko xeej bi dal fa maata mu génn àddina ci saasi ah. imaam al Buxaari raxmatullaahi alayhi mu ne buñ ñëwee ci xadiisam moom kon waxoon nañ ne mu ngi jóge ci mu ngi jaar ci Seydina Anas ibn Malik nekkoon mbokku xaarise bii ndax bàjjanu seydina anas comme niñ ko waxe moo jur seydina xaarisa radiyallahu taala anhu wa arda kon imaam al buxaari raxmatullah alayhi indi na ko nag ci ay bërëb yu yu bari yu wute ci saxiix bi moom imaam al raxmatullah alayhi seydna anas ibn malik ne anna xaarisata ibn suraqata qutila yawma badrin wa kaana fi nadaara asaabahu sahmun gharm fa qatala moom seydna anas radiyallahu anhu mu ne xaarisa di doomi suraaqa de qutila yawma badrin rey nañ ko keroog bésu badr di xare badar fa la génne àddina fa la ko faate moom xaarisa am na ci benn riwaay bi nga xam ne ci kitaabul maghazi baabu fadli man shahida badran ci saxiixu imaamul buxaari raxmatullah alayhi ci téere bi mu def ci xare yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci saxiix bi ci buntu bi nga xam ne buntu numéro 9 ci kitaabul maghazi baabu buntu fadli ngëneelu man shahida badran ki yoo xam ne fekke na badr foofu seydina anas radiyallahu anhu dane usiba xaarisatu yawma badrin wa huwa ghulam mu ne rey nañ keroog xaarisa bésub badar te biñ koy rey ghulam jeune la woon Allahu akbar mooy jeunesse bi bu lislaam àggee fii mooy doole jeunesse yi ak euh, expérience mag ñi moo tax ñoom ñépp ñu wëlbati loolu lépp wommat ko ci jàngale yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo tax lislaam àgg fi mu àgg moo tax lislaam du neenal benn tranche d'âge amul ñu naan moom ñoom ñoom ci troisième âge bi lañ bokk kon jaruñoo nañ leen yóbbu ci euh, asile yi ak yi nga xam ne mooy maison de retraite yi noonu ñu bàyyi leen fa ñoom amatuñ ci ñoom soxla déedéet wolof njaay sax nee na mag jar naa bàyyi cim réew kon mu ne kon xaarisa biñ koy rey yawma badrin wa huwa gunam te moom gone la woon moom seydinaa xaarisa ibnu Suraaqa radiyallahu anhu kon buñ ñëwaatee ci beneen riwaaya bi ñu ne woon sànk mu ne wa fi nadaara moom mais euh, wax jii nii ne wa fi nadaara ci musnadu imaamu Ahmad ibn Hanbal la nekk euh, bu dee ci riwaa imaam al Buxaari yi rahmatullah alayhi comme niñ ko tudde léegi ak yeneen yi amul ne biñ koy rey wakkaana fi nazaara waaye ñëw na ci riwaaya sëriñam moom imaam al Buxaari yi di Ahmad ibn imaam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi ala jamii ci musnad bi ah, an moo ñi nga xamante ni nii dañoo bokkoon ci ñu doon saytu yéeféer yi jur boobu ci ghazwatu badrin ndax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ku nekk daa am mission boo xam ne moom la joxoon saxaaba yi bés boobu gisoon nañu waxoon nañu ko ne neewoon na bu leen def dara comme nim ne ci saxiixu imaamu muslim ibn al-Hajjaj ci xadiisu seydina anas ba léegi ni'ma ni'ma saxaabiyu anas ibn malikin radiyallahu anhu est-ce que moom anas moo ñu nettali loolu wi mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam def dara xatta akuna kenn ci yéen bu mu def dara lu dul man ma dox digganteeg loolu muy def bu leen jege Quraysh ku faari lu man ma nekk seen digganteeg ñoom mooy bu kenn yëkkati maa ngay teg lu ma jox lu ci ndigal moom nag Seydina Haarisa wa kaana fi nazaara dafa bokkoon ci ñi doon saytu les mouvements de l'ennemi de Quraysh muy seen ci biir xeex bi ana di xool ana yan faay lañ am ak lan yan pexe la ñuy ngir gañe guerre bi di ut seeni information fexe genre nekk espion ci seen ba man leen a espionner daal li fay am xabaar boo xam ne c'est capital pour nag euh, euh, euh, ni guerre biy mujje loolu mooy am nazara asaabahu sahmun gharbun fa qatala mu ne da ko dal nan la gaañoo sahmun gharbun mooy ne Euh, benn flèche moo ko dal mais flèche bi xamuñ fu mu jóge xamuñu flèche bi kan moo ko tiré réellement xamuñu ko même bu dee ne am na ñu ne Ibn Ariqa alayhi la'natullah moom la waaye loolu mooy ne c'est pas du loo xam ne luñ mën a dogu la am na ci riwaaya yuy nettali faatu Seydina Xaarisa ibn Suraaqa bi këne ibn Ariqa te moom laanatullah dinañ ko gën a gis gazwatu Uhud bu mag boobu wa kaana min kuffaari Qurayshin alayhi laanatullah kon asaabahu dal na ko sahmun ab xeej xarbun boo xam ne kenn xamul fu mu jóge mooy liñ naan balle perdue flèche perdue xeej perdue moo ko dal lance perdue xamuñu ndax ab jullit moo doon sànni yéeféer yi far mu dal ko wala yéeféer yi ñoo ko visé sànni ko mu dee xamuñu ko mu génn àddina moom nag bi mu génnee àddina moom seydina xaarisa ibn suraqa rahmatullahi alayhi ci version imam al-Bukhari yi bu mu ne fa jaat rahmatullahi alayhi fa jaat ummuhu ila an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala yaayam moom xaarisa daldi ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko yaa rasuulallah ne ko yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam ci riwaaya bi nekk ci kitaabul maghazi moom imaam al buxaari version moom fa indi raxmatullah alayhi mu ne moom yaayu xaarisa di ar-Rubayyi' bint an-Nadr radiyallahu anha wa ardaaha mu ne yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallama qad carafta manzilata xaarisata minni fa in yakun fi ljannati asbir wa axtasib wa in takun al-uxra tara maa asnac mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yow ndaw yàlla li yow ndaw yàlla li qad xam nga manzilata xaarisata minni xam nga xaarisa fi ma tolloon man mii yaayam xam nga ko yow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam léegi nag fa in yakun fil janna dama bëgg nga wax ma bu dee àjjana la dem bu dee àjjana mooy mu jëm asbir ma muñ wa ahtasib ma yaakaar fay gi ci sama fayu muñ ci yàlla wa in waaye nag bu dee ne du àjjana la mooy mu jëm wa in takunil bu dee beneen bi tudd ko ndax jarula tudd muy bu dee ne safaaru àjjana la moo la nar a dem nag la nar nekk moo nar nekk mu jëm nag tarama asna'u di gis man nii di ar-Rubayya bint Nadr di yaayi Haarisa di gis li nga xam ne moom lay def tey man yaayam di ar bint Nadr lool moo ñëw ci riwaaya bo am na ci beneen riwaaya dane yaayu Haarisa bi mu agsee fa jaa'at ummuhu Seydina Anas dane yaayam ñëw fa qaalat mu ne yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa yow ndaw yàlla li axbirnii an xaarisata ne ko dama bëgg nga di may euh, jox information xabaar ma ci mbiru xaarisa bi ma dégg sama doom bi ma dégg ne gaañu na tey ci Badrin lii nag mooy après guerre bi la woon après bi xeex bi pare mu ne fa in kaana fil jannati sabart bu dee ne xabaar nga ma ne àjjana la jëm ma muñ wa illaa bu dee ne nag demul àjjana du àjjana mooy kër fa la yara yann allahu ma asna waat naa ne yàlla dina gis li may def tey yaani min an wa kaanat lam tuharram ba'd fekk mu ne ko yàlla dina gis wat naa ne kon buur yàlla tey dina gis li may def tey lan la ci jublu mooy ci yuuxu jooy yu metti yi nga xam ne yaxaw yu metti yi nga xam ne moom la nara nag jooy doomam ji di Haarisa ibnu Suraaqa bam xam ne nag ha moom àgg na ko foo xamante ne nii kenn xam moom yonent bi alei xam na ne fi ma àgg fi ma sama doom ji àgg sori na yàlla yi dina gis li may def Seyna Anas ne wa kaanat te nag di yuuxu di jooy jooy metti di yuuxoo ko yaxawut koo xam ne dafa génn àddina lam tuharram jamono ji kenn xaraamalagul ko woon loolu insha dina ñëw ci masala yooyu léegi masala al bukaa'u ala al mayyit mooy di jooy nit koo xam ne dafa génn àddina est-ce que façon jooy yépp lañu tere est-ce que nit man na mbokkam génn àddina muy dóor boppam aka def looloog lu nekk mu kii ko yooyu neen insha allah dinañ ci ñëw léegi bu soowee yàlla ci masala yi nga xam ne ñooy tourner autour xam naa insha allah nag dinañ fexe eh, gàttal ko bi mu waxee lool fa qaala laha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko wayhak awa habilt awa jannatun waaxida innaha jinaanun kasiira wa innahu fi jannatil firdaws allah allah allah allah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko way xaka waxu ko maa la jéppi wala toskare ñaan la la déedéet du loolu la ci jublu kàddu la gu ñuy wax nit pour wan ko jege gum la jege xam nga loolu laa ngi xam nañu ko ñun wolof bu ñuy wax ak nit koo xam ne dañ koo sopp lool léeg-léeg nga dégg ñu ko yow yow xoolal li nga def rek yow yow yow yow yal na nga dee rek xam nga loolu mooy est que danga koo wax ne da yow réellement hein mooy ne danga koo danga koo danga koo yéene mu dee ci saa su déedéet non waaye waxu cofeel la genre bu mel noonu nag mooy way xake bii comme gisoon am na yuñ ci jotoon a gis yoo xam ne tuddoon nañ ko fii yuñ jotoon a gis expression yu mel nii yonent bi alayhi salaatu salaam di ko wax saxaaba yi radiyallahu anhu comme la mu waxoon Seydina Abu Dhar sakila euh, Seydina Mu'adh ne ko sakilat ka ummuka ya Mu'adh radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne ko sakilat ka ummuka ya Muaaz fekk bi mu ko naan ndax dinañ dugg ndax dinañ ñëw ndax dañ ñuy jàppe ci li nga xam ne nag bi ma natakallamu bi ci li nga xam ne moom la génn ci suñu làmmiñ yi di ko wax ndax loolu dañu ci xisaab di ñu ci jàpp di ñu ci euh, xisaab mu ne ko sakilat ka ummuka ya Muaaz noo def ba xamoo lool xam nga sakilat ko ummuka li muy tekki moo yal na la euh, euh, euh, littéralement moo yal na la sa yaay ñàkk mais bu la ci yonent ma lay jublu pour wan ko jege gi nga xam ne moom la jege moom ak li nga xam ne moom la waxoon seydina Mu'aaz inni uhibbuka fillah ne ko waat naa ne wallahi maa ngi waat ci yàlla man rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ne man ah, Muaaz dama la sopp euh, li nga xam ne ci yàlla kon waxin la waaye tekkiwul ne au premier degré ñu koy dégg déedéet mu ne ko kon way xag yow looy wax ni hein yonent ma saab-saab ne ko looy wax ni ahabilt imaam alxaafiz ibn Hajar ne ay sakilt wa huwa bi wazni habilt ak habilta habilti ak sakilti mooy sakilti sakilti wax naa la ko léegi sakilat ka mooy loo xam ne da nga ñàkk comme si ndaw jigéen gu ñàkk doomam li nga xamante ne nii metti gu koy jàpp mu ne ko xanaa looloo la dal ahabilt am na tamit mu ne dañ koy day ñëw tamit ñu ciy jublu kalimatu madxin bi maanal madxi wal i'jab léeg tamit ñu utiliser ko jublu ci tagg gi ngay waxal ak yéem mu ne moom imaam alxaafid rahmatullah alayhi qaalu asluhu ida war ida maatal waladu fil habli aw huwa mawdi'ul eh, walad min ar mu ne comme si faka anna ummu waji'at mu muhbalaha bi mawtil waladi fii mu ne loolu dañ koy ex dañ koy exprimer kàddu googu di wax habilt nee cosaanam mu ngi jóge bu gone gi gaañoo fi nga xam ne mooy ci placenta bi fi muy nekk nga xam ne yaa ji ko jur li ci jë yor di ci jote ay mettit looloo tax loolu ci foofu lu ñu utiliser moo bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko way xaki ana yow looy wax ni ahabilt na dëgg-dëgg sa doom ji ngay wax sa doom ji ngay wax di xaarisa mi gaañu tey fii ci Badr shahidan midaanu tey fii awa jannatun waaxida hi ah, la awa jannatun dangaa foog benn ajjana la ba nga naan bu dee dafa dem ajjana waaxida benn rek hiya fala dem mukk xam nga moom dafa ñëw ne ko yonent bi alei saatu wax ma in yakun fil jannati asbir bu nee biir ajjana yonent bi alei saatu salaam ko yow la lu tax nga looy wax nii awa jannatun waahid sa doom di foog ne benn àjjana rek lay dem innaha jinaan wat naa ne jinaanun kasiira àjjana yu bari la am wa innahu te sa doom ji xaarisa dangaa bëgg xam fu mu nekk fii fii jannatil firdawsi mu ngi biir firdawsi fa gën a kawe ci àjjana fa la sa doom nekk looy wax ni waaw am na ci beneen riwaaya dane ko innaha jinaanun samaan ne ko way wayhaki ahabilti innaha jinaanun samaan ne ko looy wax nii lu la dal ba ngay wax nii innaha dëgg dëgg sa doom ji fa mu ne tey fa muy teere tey jinaanun samaan juróom ñetti ajjana wa innabnaki te nag sa doom ji asaabal firdawsal a'la gis nga àjjana yooyu noonu mu am ba ca gën kawe moom la am moom la moom la moom la am sa doom ji waaw akbar mooy ne sa doom mu nga àjjana ja gën kawe wa innabnaki da sa doom asaaba jote na al firdawsal a'la bi nga xam ne moom la ñépp di ñaan te moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne bu ngeen di ñaan seen boroom ñaan leen ko al firdaws ñaan leen ko firdaws ndax mooy àjjana ji gën a kawe gi ci gën dugg doomu kon innaha sa doom di de jinaanun samaan juróom-ñaari juróom-ñaari àjjana wa inna ibnaka dëgg-dëgg àjjana yi ngay wax noonu sa doom ay ndax mu nga àjjana ak feneen yëgal ne jinaanun samaan juróom-ñaari àjjana te sa doom ibnaki sa doom asaabal firdawsal a'la jote na firdaws ga nga xam ne moom gën a kawe ci àjjana yi waaw akbar kon noonu la seydina xaarisa radiyallahu anhu génne foofu àddina léegi nag mu des masala mi ñu la waxoon sànk muy masalaam jooy koo xam ne dafa génn àddina masala la moo xam ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ci kitaabul janaiz lañ koy traité muy bunt bi nga xam ne moom lañuy def boroom xam-xamu xadiis yi rahmatullah alayhim euh, ci wàllu li nga xamante ne mooy li jëm ci wàllu néew ak rob néew ak yooyu bunt boobu di wax ci wàllu néew yi fa lañ koy def muy kitaabul janaa'iz comme boo demee ci saxi imaamul muslim ibn al-Hajjaj alayhi foofu ak saxiix saxiix imaamul Buxaari yi na ko noon saxiix ay sunanun Nasaa'i ak yooyu dangay gis bunt yooyu dañ koy utal ndax dañoo jox importance ndax ñaari dund yooyu am mooy fii nit ki ñaar la am muy dund ci kaw suuf ak bu fi jógee laata mu fiy ñëw xamuñ ci moom dara waaye bu ñëwee lañ xam ak bu génnee àddina bu génnee àddina dañ ko war a toppatoo waaye est-ce bokk na ci bu génnee àddina ndax dañoo war di yuuxu hmm ah loolu nag lañuy gis ah ñii kon masala mi mooy lam gis nañ ne yaayu xaarisa ibnu suraaqa mi radiyallahu anhu di ar-Rubayyi' bint an-Nadr ammat Anas ibn Malik di bàjjanu sayyidatina sayyiduna Anas ibn Malik radiyallahu anil jami' dane dane yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa axbirnii axbirnii an xaarisata fa in kaana fi ljannati sabart wa illaa la tarayanna allahu ma asna wala mu ne lool ci benn riwaaya beneen bi mu ne wa in takunil uxra tara ma asna ñëw ne yonent bi alayhi wax ma xabaar ma ci sama doom ji ma dégg ne gaañu na tey ci Badr wax ma ndax mu nga àjjana bu dee fala ne mu daal di koy muñ xam ne fa ma doom fa mu teere neex na te dal na xel te moom la ñépp yi ñaan waaye nag wa wa illaa budul foofu te budul foofu feneen feneen fay rek ka fi des la tar fa la tare yan na waat naa ne man ar-Rubayyi radiyallahu anha borom bi dina gis ma asna li may def beneen mu ne ko kon wa bu dee de leneen tara yow yonent mi alayhi dina gis ma asna li may def yaani min al niyaax ci wàllu ay jooy wala wa kaanat lam tuharram ba'd sayna Anas ne te jamono ji daal di ko woon xaraam léegi kon loolu moo tax ñu war a dugg ci masala bi mooy boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo am na di traité masala bi imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi boo demee ci euh, sharh al muhazzab sharh al muhazzab mooy euh, bu imaam ash-Shirazi ash-Shirazi ash-Shafi'i benn imaam bu mag la imaam Abu Ishaq ash-Shirazi imam bu mag bu bokk ci Shafi'iyya yi di imam ash-Shirazi matnam bu am solo na def ci euh, euh, ngiru Shafi'i yi waaye imam an-Nawawi rahmatullah dafa ñëw daal di koy shara tudde ko ak tudde ko euh, al-Majmu' mooy majmu' moom lañ ne moom boo déggee ñu ne la sharhul muhazzab mooy majmu' mujj ko nag àggale waaye am nañu ko àggale après ñaari nit euh, rahmatullah ala al jami' tuddoon nañ ko fi ah foofu imaam ash-Shafi'i rahmatullah euh, imaam an-Nawawi mu ne mu ne qaala ash-Shafi'i wal asxaab al bukaau ala al mayiti jaa'izun qabla al mawti wa ba'da walakin qablahu awlaa li xadiisi jaabir ibn atiik radiyallahu anhu imaam an-Nawawi raxmatullaahi alayhi mu ne qaala ash-Shaafi'i mu ne imaam ash-Shaafi'i raxmatullaahi alayhi dane mooy seen sëriñu ngir di suñ sëriñun ñépp kullu muslim waaye moom moo jiite seen ngir di imaam ash-Shafi'i al-Muttalibi rahmatullah ak àndandoo yi mooy ñoom Shafi'i yi al-bukaa'u ala jaa'iz qabla al-mawti wa ba'da mooy ne ñun loolu lañ suñu sëriñ imaam ash-Shafi'i ak boroom xam-xamu ngir bi de nee na jooy ki nga xam ne dafa gé ku génn àddina jaiz loolu lu possible la qablal mawti laata muy génn àddina sax mooy muy waaja sukuraat wala mu ne loolu muy sukuraat yu gis mu nekk ci période yu difficile di waaji génn àddina loolu jooy fa man naa ne wa ba'dahu même après bu dee génn na àddina walakin qablahu awla waaye ñu ne jooy nag avant avant loolu moo gën a mooy jooy laata muy génn àddina bu génnee àddina nga daal di li nga xam ne mooy sa jooy yooyu lu tax mu ne li xadiisi jaabir ibn atik ndax xadiisu jaabir ibn atik muy radiyallahu anhu muy xadiis boo xam ne bu wér la imaam ahmad ibn hanbal solo na ko na ko noon taalibeem bi di imaam Abu Dawud as ak imaam an-Nasaa'i rahmatullah alayhi ak ñeneen xadiis boobu noonu imaam Abu Dawud rahmatullah alayhi mu ngi ko jële ci yoonu al-Qanabi nekkoon taalibe imaam Maalik tuddoon nañ ko fi pour bañ guddal ci yoonam la jaar imaam Maalik jële ko ci Abdullah ibn Abdillah ibn Jaabir ibn Atiik an Atiik ibn al-Haaris ibn moom mooy maamu Abdallah bi imaam Maalik jële ci mbir moom mu ne mu nettali muy Atiik ibn al-Haaris radiyallahu mu nettali ne anna ammahu kaana bàyyi te xam jaabir ibn atik muy jaabir bàyyi te bi jaabir di doomi atik da ko moo axbarahu moo ko nettali kene yonent bi aleyhi salatu wasalaam jaa yahudu abdallah ibn thabit dafa ñëwoon doon seet saxaaba bu mag muy abdallah ibn thabit fa wajadahu qad ghulib fekk mu ñëw fekk mu nekk koo xam ne euh, kii la mooy feebar bi daanaka ëpp na ko doole ba daanaka commencé nañu ñàkk ci moom yaakaar que ne dina dundaat fa saaxa bihi rasulullah fa sallallahu alayhi wa sallam falam yujiba mooy mbir mi da koy jàpp ba mooy euh, bon da ngay gis koy waaye génn àddina léegi da lool mooy day jékki mel na ko inconscient après kii waat commencé di inconscient waat def noonu léegi gënantimaale saab-saab wax ak moom falam yujibu waaye tontoo ko mooy pour xool ndax moom mu ngi dund lool di wax moom tontuwu ko fastarjaa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un loolu mooy istarjaa wa qaala mu ne gulibna alayka ya abar ya abar rabi' mu ne eh, abdallah ibn saabit ne yow de xulib naa aleyka mooy moom lii nii loolu export ne mooy ne ñun lii la dal mënuñu ci dara mooy ne dañoo fekk lii dal la lii moo la dal lii nii xulib naa aleyka yaa abar rabi bi mu waxee loolu fasaaxa niswa an an niswa jigéen ñi nekk ci kër gi daldi yuuxu wa ya na ñuy jooy fa ja'ala ibnu Atiik léegi ibnu Atiik di Jaabir ibnu Atiik ñëw di leen noppiloo yusakkituhun fa qaala rasulullah sallallahu alayhi ne ko da'hunna ne ko bàyyi leen fa idaa wajaba falaa tabkiina baakiya waaye ida wajaba bi mu waxee loolu yonent bi alayhi salaatu salaam faq ñoom dañ ne ko di wax li ñuy tekki léegi ndax ñoom dañ ko laaj yonent bi alayhi salaatu salaam xam nga wajaba ci arab mooy saqata wa ida wajabat junubuha fa kulu minha wa at'imul ba'isal faqir bu nga ngay dégg muy wax ci wàllu hadyu yi boo ko rendee après ida saqat ida wajabat junuha mooy boo rendee xar boo teg côté bi mu daanu nga xam ne benn côté bi day dañ koy tëral door koo mën a rendi bu dalee suuf nag ba wadd ba nga xam ne nag génn na àddina mu ne fa kulu minha lekk leen ci gàtt googu bu ngeen ko rendee wajaba loolu lay tekki euh, léegi mais bi yonent ma lay saab-saab ne nag fa ida wajaba mooy kii feebar di Abdallah ibn Sabit ida wajaba falaa kii na bu leen jooyati yéen jigéen ñi baaki ya bu leen jooyati nag xaalu léegi nag ñu newoon ci kër gi ñu ne ko ñu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam wamal wujubu ya rasulullah waa li nga wax sànk wajaba lan mooy loolu mu ne xaala al mawtu mooy bu génnee àddina mooy bu dee génn na àddina mooy ne jamono jiñ doon jooy yonent bi alayhi salaatu ñii di wax ak moom mooy dafa inconscient woon ne génnagul àddina xaala ibnatuhu doomam ji ne ko doomu uh, kii uh, abdallah ibn thabit ne wallahi in kuntu la arju an takuna man de uh, am naa yaakaar nekk naa di am yaakaar bu baax sama baay bi nekk ngawu sama baay bi adressé baayam mu ngi tëdd xaw a inconscient mu ne man de bëgg naa am naa yaakaar nga nekk shahid ba ni xadiis biy jeexe xam naa duñu dañ ci yem nii gi mooy ne li ndax li ñuy soxal mooy istidlaalu imaam ash-Shafi'i wa asxaaba wa asxaabi mooy tegtalu imaam ash-Shafi'i rahmatullah alayhi ak ànd doom yi fi nga xam ne ci lañ tegtaloo mooy ne yonent bi alayhi salaatu salaam moom bi muy ñëw bi ñuy jooy bi naa bi ñuy jooy Ibn Atik dem di leen noppiloo da fekk waaye génnagul àddina mu ne leen bàyyi leen ñu jooy waaye nag mu ne jigéen ñi waaye nag bu génnee àddina bu leen jooyati kon looloo tax imaam Ash-Shafi'i rahmatullah yi daal di wax xadiis bi insha allah dinañ ci dina ñëw bu ñëwee nag di wax ci wàllu martyr affaire cheikh shahid insha allah dinañ ci gën a ñëw xam naa lool dañuy bàyyi ba fin wu xeex bi Badrin bu ñu paree complètement après ñu xool lan mooy shahid ak lan mooy darajaay shahid ak yan façon est-ce que shahid mooy rek ku dee ci ci xeer toolu xare xadiis bii nii yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal ciy tontu ne qaala rasulullah ash-shahaadatu sab'a ne shahaada liñ naan martyr ci sama xeet mën a la sab'a sab'un set lañu yooyu yëpp nag insha allah Euh, mooy set lañu boo ci génnee siwal qatl fi sabilillah boo ci génnee bi nga xam ne moo gën a siiw ku dee ci yoonu xa euh, toolu xare am na yeneen set boo ci bëggee am nag lu gën a leer incha euh, dox daje ba ba ñu jeexal xare bi bu soobee yàlla kon loolu mooy tegtalu imaam al shafii ak taalibe mi rahmatullah alayhi léegi loolu benn wax la imaam Ash-Shafi'i eh, eh, eh, An-Nawawi rahmatullah alayhi mu ne wa lafdu Shafi'i ba léegi ci al-Majmu' fil Umm mu ne imaam Ash-Shafi'i expression yi utilisé ci al-Umm mooy wa urxisa fil bukaa'i qabla al-mawt permettre nañ mooy ci al umm téereem boobu bu siiw boobu moom imaam Shafi'i rahimahullah am maye nañ permission ku jooy ku génn àddina mais ku qablal mawti laata nit ki di génn àddina permettre nañ ko mu jooy fa idaa maata nag am sakk na mooy ne jigéen ñi ak kuy jooy koo man di doon may nañ la nga jooy avant mais nag bu génnee àddina mooy da ngay arrêter ah kanta waa jumhur imaam an ba léegi rahmatullah alayhi mu ne qaalu al awla tarku ñoom dañ ne daal eh, li gën a yey mooy nit ki bàyyi jooy boobu bu dee génn na àddina ba pare ah. am na nag loolu mooy mooy jooy nii moo tax imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi ne nag hada kulluhu fil bukaa'i bila nadbin wala niyaaha amma an-nadbu wan niyaaha wa latmul xuduud wa shaqqil jayb wa xamshil wajh wa nashru wa nashru sha'r wa du'aa bil wayli wa thubuur fa kulluha muharramatun bi ittifaaqi asxaab wa sarraha al jumhur bi tahrim mu ne nag jooy yii ñuy wax boo jooy dafa am jooy am yii mooy comme nit ku toog nii nga gis ko romb ko muy jooy amaana sax boo nee ci wetam seetloo ko doo xam ne day jooy loolu lañ ci jublu ah, waxuñ lu yuuxu mu ne moo tax mu ne yii nii ñuy wax mooy kulluhu fil bukaay bila nadbin mooy jooy yoo xam ne yi ñu naan waaw man nga jooy avant après moo nga arrêté waa jumhur ne li gën kii mooy ñu bañ ko mu bañ a jooy après yooyu mooy jooy bi ñuy wax ay jooy avant ne yooyu mooy jooy normal ah mu noo tax mu ne loolu lépp mooy fil bukaay bila nadbin an nadbu ci arab mooy di tudd maxaasinul mayit xam nga nit ñi dañ koy gis léeg nga dem ay dëj yaa subhaanallah ay nit ñoo xam ne ragaluñ yàlla ci seeni wax nit koo xam ne day génn àddina ñu ci saa si gaay di yuuxu di jooy naan moom kay moom nga dégg jigéen ñi jigéen ñi ak mooy di yuuxu naan waay waay ki nga xamante ne nii moo doon sama lépp waay waay fan laa jëm waay moom mi nga xamante ne nii lu ma mas a lekk moo ma ko jox xam nga loolu dëgg lu ma mas a lekk moo ma ko jox loolu moom dëgg moom mooy ne bon même bu dee ne xam nañ ne yow jubluwoo ci bon mooy ne textuellement mooy ne lu bari loolu lekk moo la koy jox waaye di tudd bi yuuxu di wax yooyu loolu mooy am nag bu zikru mahasinil mayyit même bu dee dëgg la ci moom waay waay ci le waay oh, waay waay bu ma jëm waay dee yàqu naa waaye sama àddina ak àllaaxira dem na moom nee na moom nga xamante ne ne maa ko defal. même bu di wax yooyu mooy ay nabbu. benn ngo walla moo tax mu ne yooyu noonu jooy gi ñuy wax mooy bu dee yi amu ci. kantaan ak yi ma wax an nat bu wan ni yaa di ko yaxaw. walat mul xuduut di fëgg sa mbéj di mbéj sa lexi wa shaqal jay bi di xotti seen yi seen ndax seen dënn yi dafa lañ doon def euh, loo xam ne comme ñaaru poche dañ ko doon xëcc rek dugal seen loxo rek xëcc comme fi ñuy def seen soutien yi da dugal rek daal di xëcc yooyu xëcc yooyu dañ koy tere xëcc sa yére xotti di fëgg wa xam sul waj yi di dóor mbéj sa sa bopp sa sa xar kanam gi wa nashru sha'ri di tasaare seen karaw yi dindi seen yi tiir seen was seen karaw yi tasaare xalangu ci suuf si wa du'a bil wayli wa sabuur na maa waay waay alkunaa wa sabuur waay waay fu ma jëm toskare naa alkunaa toskare naa yooyu nag fa kullu yii yépp nag muharramatun bittifaaqil ashaab bii moom yii yépp dafa ci dëppoowu li nga xam ne mooy ñoom Shafi'i yi mu ne wa sarraxal jumhur jumhurul ulama ñoom dañoo leeral ne lii nii dafa xaram te yooyu dinañ ñu ay xadiis ñoo ko wax yonent ma saab saab na siiw la laysa minna bokkul ci ñun man shaqal juyub koo xam ne day ñëw man darabal xuduud wa shaqal juyub wa daa bi daawal jaahiliya mu ne xadiis Abdullah ibn Umar radiyallahu euh, Abdullah ibn Mas'ud mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na bokkul ci ñun koo xam ne darabal xudul day fëgg bopp bu bu amee ku génn àddina day di yuuxu di mbéj boppam di dóor lex yi wa shaqal juyub xëcc yéeréem yi di xotti wa daa bi da'wal jaahiliya muy wax nag li nga xam ne mooy euh, woote jaahiliya yi ay waay man moom ay waay toskare naa ay waay waay fu ma koy waxee di waaye waaye dee nañu amatuñu yaakaar ci àddina bi waaye waaye ba kii demee yow mi nga xamante ne nii du bokk na tamit kii di wax naan damay wax euh, euh, ngëneelu waa ji bañi kàcc di ci boole ci bokkul waaye waaye yow mi nga xam ne picc mu mas a lekk ci asamaan si yaa ko dundal waaye waaye waaye jën mu mas lekk ci biir géej yaa ko dundal xam nga ne loolu moom loolu moom dëgg ay waaye ñu waaye nga xam ne fu taw amee yaa tax loolu xam nga yooyu yëpp yooyu yëpp yooyu yëpp yooyu moom yooyu moom dañ koy tere moom moo tax imaam alxaafiz ibn euh, alxaafiz ibn abdil bar almaaliki raxmatullah alayhi ah, mu ne xadiis bi ñu wax sànk bu Jaabir ibn Nahiik bi radiyallahu ta'ala anhu Atiik mu ne Nahiik Jaabir ibn Atiik mu ne euh, wa fii nahyi Jaabir ibn Atiik lin nisaa ala al-bukaa daliilun ala annahu qad kaana sami'a an-nahya an dhaalik fata'awwalahu ala al-'umuum mu ne xadiisu Seydina Jaabir ibn Atiik bi radiyallahu anhu bi Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñëwee jigéen ñiy jooy bi mu waxee lool ne wulin naa aleyk boobu noonu mu ne lool day wane ne le fekk mu dem di tere jigéen ñi moom Seydina Jaabir ibn Atiq daa fekk ni day gónn ci yonent bi alayhi salaatu salaam mu doon tere loolu moo tax moom mu généraliser ko waaye yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko nag bàyyi leen bàyyi leen ñu jooy fekk génnul àddina bu génnee àddina nag na ngeen arrêté voilà mooy bu leen yuuxooti bu leen fi jooyati bu dee ne génn àddina mu ne mu ne moom imaam alxaafiz ibn abdul bar abu omar al andalusi namari mu ne wa ala hada jumhurul fuqaha ala annahu la ba'sa bil buka'i ala al mayyit ma lam yuxtalat dhalika bi nutba wa niyaha wa bi niyaha wa shaqq jaybin wa nashri sha'rin wa khamshi wajh ha mooy ne mu ne moom rahmatullah alayhi lii nag moom la waa jumhurul fuqaha mooy majorité fuqaha yi wax que ni garaawul ci jooy ku génn àddina même avant après ah après bu génnee àddina yonent bi alayhi salaatu wa salaam moo tax imaam al-Hafiz le fait mu ne bu dee après génn na àddina nag nañ arrêté li mu ci jublu wallaahu aalam mooy laa tabkiyanna niyaaxan wala siyaaxan banda wujuy mu mawti mooy waxu leen ne bu leen jooy ndax loolu jooy yooyu loolu loolu c'est naturel mais li li mu ne nañ ko arrêté du ne nañ arrêté jooy yi bootu dootuñ ko jooy nañ jooy avant après bu génnee àddina léegi nañ ñépp arrêté même jooy yu yu yu yoo xam ne nit mën na laa gis sax du foog ne da ngay jooy romb la bu la seetlu mu ne du yooyu la tere wallaahu yàlla nag xam moo gën a xam ama loolu te loolu la jumhur wax kene li ñu tere mooy jooy bi ñu tere mooy moo tax mu ne jumhurul fuqaha dañ ne laa ba'sa bil bukaa alal mayit ki génn àddina mën nañ koo jooy waaye maalam yuxtal fekk jaxasewuñ jooy yi bi nut ba mooy yiñ doon wax sànk picc mu jaar ci asamaan si yaa ko dundal haay waaye yow mi nga xamante ni nii yaa ma yoroon guddeeg bëccëg haay waaye yaay sama asamaan yaay sama suuf yaay même yenn yi bu dee sax xam nga yii moom moom mooy yi nga xam ne moom euh, yenn yu bari ci yoonu dëgg mais même bu dee dëgg la di ko wax di yuuxu war na yaaxa di yaxaw di xotti say poche ak di xotti say yére ak tasaare say karaw ak mbéj sa bopp yooyu yépp dañ koy tere moo tax mu ne qaala abbas fi mithli hadha min al bukaa min bukaa al ayn duna an allahu adhaka wa abka mu ne moom seydna abdullah ibn abbas ci lu mel nii fii bukaa min bukaa il ayni ci jooyu bët yoo xam ne duuna niyaaxa yu amul ay yuuxoo ki yaxaw nag comme li alxuraan allahu ndax kat ndax buur yàlla adhaka moo reetaan loo ku ne wa abkaata mooy jooyloo kon nag loolu dañ koy tere euh, moo tax imaam alxaafiz ibn abdul bar ba léegi mu ne fa sunnatu saabitatun bi ibaaxati mooy dane wa amma damu